fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimiya wa salaas. wa an Qabiisata binil Muxaariq radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul al-'iyaafatu wat-tiyaratu wat-tarqu minal jibt rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin hasan wa qaala at-tarqu huwa az-zajru ay zajru at-tayr wa huwa an yatayammana aw yatashaa'ama bi tayraanihi fa in taara ilaa jihati lyamini tayamman wa in taara ilaa jihati lyasaari tashaam qaala abu daawuda rahimahu llah walciyaafa alxat qaala aljawhariyu rahimahu llahu fi lsixaax aljibt kalimatun taqa'u ala as-sanami wal-kaahini was-saahiri wa nahwi dhalik kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah rahmatan waasi'a mu daal di ñuy indil fii li nga xam ne mooy ci chapitre 302 ci kitaab al-umuur al-manhiyyi anhaa mu nekk baabu nahyi an ityaanil kuhaani wal munajjimiin wal urraaf wa ashaabi ramli wat tawaariqi bil hasaa wa bish-sha'iiri wa nahwi daalik xaraamal gu ñu xaraamal ngay dikkal di dem di consulter ji ab buxaabakat ab gisaanekat kuy xool ci bi diw yi nee na wala ñuy pettaaw ak xeet yooyu suñu jotaay bii ñu génn nag xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis mille six cent soixante-neuf mu ne woon wa an Safiyyata binti Abi Ubayd rahmatullahi alayha an ba'di azwaaji nnabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha ani nnabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man ataa arraafa fasalahu an shay'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salaatun arba'iina yawman walillahi alhamdu wal minna mu teg ci xadis bi muy mille six cent soixante-dix waxoon nañ ko mu ne waan Qabisata ibn al-Mukhariq muy jëlee ci saxaaba bo saxaaba buñ naan Qabisa góor la woon nag góor la woon qabisatu an qabisata ibnil muxaariq di doomu ko ñu naan muxaariq radiyallahu anhu saxaaba la woon annahu qaala mu ne sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan al-iyaafatu mu lan mooy al-iyaafatu al imaam al-haafiz ibn Hajar mu ne non an-Nawawi <laughs> al imaam an-Nawawi mooy wax ba al imaam al-Hafiz ibn Hajar te suuf mu ne qaala Abu Dawud hmm? mu ne qaala wax na Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah de neena waaw neena al iyaafatu kàddu googu dégg mooy alxat mooy rëdd gi nga xam ne moom la nit kiy rëdd. moom la doon wax wa asxaabu ramli bi rëdd ci suuf waaw ay rëdd ngir gisaane ngir wax la prédire la li nga xamante ne nee na euh, mooy yow sa ëllëg wala yu mel noonu waaw loolu loolu la waaw mooy loolee la nag waaw loolu la ko imaam Abu Dawud a waxe dinañ léegi insha allah ci taxriij bi dinañ gis ni euh, nga xamante ne euh, noonu la ko euh, kii noonu la ko waxe moom Abu Dawud insha allah léegi mu ne waaw <laughs> kon mu ne kon al yonent saa salaam nee na al iyaafatu mu ne moom dégg na yeneen saa saa la al iyaafatu mooy kon di rëdd ci suuf waaw ak def ay mbir yoo xamante ne nii moom la waaja di def waaw yoo xamante ne yu borom bi xaraamal la wa yaratu ab tiyaratu mooy gaafalaate waaw génn fii gis ku gàtt man ba ma génnee gis laa xam ne samay mbir yàqu na sama journée yàqu na waaw gisoon nañ ko ci xadiis Seydina Muawiya ibn al-Hakam bi ca xadiis numéro sept cent un wa tarqu at-tarqu mooy lan mu ne wa qaala at-tarqu huwa az-zajru mooy ërtël gi ngay ërtël ay zajru at-tayr waxoon nañ ko ba ñuy ubbi mu mbësalu téere bi buntu bii boobu <coughs> mooy ërtël gi ngay ërtël picc yi wa huwa ta mooy an yatayammana aw yatashaa'am bi tayaraani mooy daal léegi nag bu dee ne picc yi da koo ërtal ñu naaw wala moom mu téye ko sax sànni leen wala sànni ay picc sànni ci ñett xool yi ëpp fan la ñuy jaar wala benn picc wala mu fekk ay picc yu taxaw bu ërtal leen wëpp rek ñu naaw walla xaañ leen ñu naaw daw léegi buñ jaaree ndejoor wahuwan yatayam mana mu jàpp ne ah loolu day wane ne mbiram baax na am na barke waaw mu optimiste aw wa yatashaam wala boog mu pessimiste jàpp ne é eh, ay mbiram yàqu na bi tayaraan yi teg ko rek ci naawu picc yi buñ naawee ban côté lañ jaar fa in taara bu naawee ilaa jihatil yamini ci côté ndejoor tayam mana ah mu ne kon de saay baax na am na barke baax na mu optimiste wa in taara waaye bu dee picc ma daa naaw ilaa jihatil yasaari ca côté ba nga xam ne mooy càmmoñ tasha ama nga gis ko muy xund mu optimiste mu mu pessimiste waaw jàpp ne moom biram di xunn rek bés bi yàqu naa wala xeram kii bul nangam nangam ndax picc yi ñoo jaar ci gauche <laughs> wal iyaadu billah léegi yoneen saasaan ne xew wat yaratu ak gaafalaate wat tarku ak naawal ay picc di jaar ngir ma xool ndax war a tukki wala warumaa tukki wala lii ma war a def war naa koo defam déet hein mu ne yooyu yëpp minal jibti ci al jibt lan mooy jibt mu ne qaala al jawhari mu ne imaam al jawhari nee na fi fi sihah muy al imaam Isma'il Hammad al jawhari rahimahullahu ta'ala nekkoon boroom xam-xam boo xamante ne eh, bu bi ci wàllu xam-xamu li nga xam ne mooy luxa voilà eh, moom al al-Jawhari doon dund jamono yi nga xam ne ñooy eh, al dawla al abbasiya moom al imaam al Jawhari eh, bon téereem bi siiw na as-Sihah moom al imaamu al Jawhari rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala eh, rahmatan waasi'a mu génn àddina la trois cent quatre-vingt-treize la trois cent quatre-vingt-treize euh, ci la génn àddina waaw Abu Nasr Ismaïl ibn Hammad al-Jawhari al-Farabi al-Lughawi euh, dëkkoon ci bilaadu Nisapur Nisapur fële ca euh, bilaadu Khurasan rahimahullah mu ne nee na fi sihah ci téere boobu as al-jibtu jibtu bii nga dégg yoneen saa sa wax ko fii kalimatun kaddu la boo xam ne taqaw dañ koy wax ala sanami day rot ñu koy wax jublu ci li nga xamante ne mooy as-sanam mooy xërëm bi nga xamante ne moom la nit ñi di jaamu moo xam nag ci bant lañ ko defar wala ci weñ wala ci cuivre wala ci matière bu mu leen neex loolu duñ ko dégg arab yi euh, alquran wala sunna wala yooyu ñu utiliser ko loolu lañ ci jublu waaye wal du moom kese waaye dañ koy dañ koy aska dañ kàddu la goo xam ne tamit arab dina ko wax jublu ci gisaanekat bi wa saaxir ak njabarkat bi wa nahwi dalik ak yu mel noonu mooy arraf bi ñoom ñépp dañ leen di woo aljibt mooy ñi nga xam ne boo seetloo biir moo yàqu xam nga sanam yàqu sobeek sobeek maanaa la yor arraf bi moom it biirama yàqu ñoom ñépp seen biir ak ñoom seen biir ak seen biti lépp bon waaw te moom ngay dégg ca alxuraan doon wax ca suuratu nisaa alam tara ila alladhina utuu nasiban min alkitaabi yu'minuuna biljibti wattaaguut yu'minuuna biljibti wattaaguut wa yaquuluuna lilladhina kafaruu haa'ulaa'i ahdaa min alladhina aamanuu sabiilaa ah, mooy aaya bu siiw boobu <coughs> ñu ñeen ñu ne Ka'b ibn al-Ashraf al-yahuudi al-xabiis la doon wax ñeneen ñi wax ñeneen ba pare di wax gaaya ula <laughs> waa yooyu dañoo ñeme yàlla quoi dañ jógee Médina ñëw ci waa Quraysh Abu Sufyan après Badar hmm? gaa yi laaj leen ndax addiinu naa Abu Sufyan na leen a addiinu naa am diinu Muhammadin xayr ñenn ñi tamit nee nañ yahuud ya jóge woon ñoom Sallaam ibn Abil Huqayq eh, kàccoor yooyu Abu Hawza ak ñi nga xamante ne nii mooy Huyay ibn Akhtab keroog bi nga xam ne ci lañuy ñuy waajal al ahzab ngir former armée alhamdulilah coalition ñu dal ci yeneen saa salaam bañ ñëwee waa Quraysh loolu lañu leen laajoon. naa am diinu Muhammad adiinunaa xayrun am diinu Muhammad saa salaam yéen ay nit ñeen ñoo xam ne joxoon nañ leen téere léegi dañ leen di laaj man Abu Sufyaan ak waa Quraysh suñu diine wala diine ji Muhammad di woote bu gën ñu ne yéen a gën. waaw suñu boroom nag ne alam tara ndax gisuloo ilal ladina gaa yi nga xam ne wutu utu nasiba waaw joxoon nañ leen ëpp cër waaw minal kitaab yi ci téere ndax tawraat la leen borom bi joxoon muy kàddu boroom bi tabaaraka wa ngir ñu gindee ko ci au lieu ñu gëm ko doxe ko te bañ a iñaan waaye yu'minuuna bil jibt jabar lañ gëm ak ñi nga xamante ne ñooy gisaanekat yi moo tax ñoom Ka'b ibn al-Ashraf yu aayoon ci yooyu la ñu waaw wa ak lépp loo xam ne di leen di dëddale yàlla wa yaquluuna lilladina kafaru ba pare ñu dëgëru fit di wax ñi di yàlla ci waa Quraysh naan leen haula yéen ñii ahda yéen a a gindeeku yoon yéen a gën a gindeeku gën a nekk min alladina amanu ke ñi gëm yàlla muy sayyidina Muhammad ak ñi mu àndal alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhu sabila yéen a leen gënuw yoon wal iyaadu billah muy aw duuru rëy jiptu gële mooy jabar ak yooyu moom lañ jëm waaye li nga xamante ne gëmuñu yàlla <clears throat> wa taaxut kullu ma ubida min dunillah comme l'imam Malik wax lépp lu ñuy jaamulul yàlla mooy taaxut moo lay beewloo moo tax nga fittirlu kon borom ak sihah loolu la kon imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah rahmatan yi leen dee hadis bi léegi da ne euh, ki ko solo <clears throat> mooy al imam Abu Daawuda as-Sijistaani léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moo kaa solo ñu ne la déedéet sëriñam al imam Ahmad indi na ko ci ñetti bërëb awwalu Musnad al-Basri hadiisu Qabiisa ibn Muhaariq an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kanta imam Abu Daawuda ci kitaabu tibb baabun fil xatti wa zajri at-tayr voilà baabun buntu fil xatti ci rëdd <coughs> xam nga Muawiya boroom bi eh, waxoon na eh, yonent bi alayhi salaatu ba mu ñëwee ci moom te mooy xadiisam mooy bii di ñëw <coughs> bu Ibn Abbas moo ci tegu après moom bosam da ngay dellu sept cent taxawoon nañ ci bu baax xadiis boobu dañ cee faroon guddal sax loo xam ne dañ doon wax naan sax ñun lii est-ce que sax jaroon na ko waaye walillahi alhamdu wal minna mooy bi mu ne man après ma laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ñun am na ci ñun ñoo xam ne naxut dañuy rëdd di def yooyu. waaw léegi yonent bi alayhi salaam ne am na ab yonent yàlla boo xam ne doon na def loolu doon na rëdd mais moom ci xam-xam la tegoon alors que yéen ci tax ñi waaw képp koo xamante ne nii fa man waafaqa xattahu fa daak képp koo xam ne dëppoo nga ak moom nam ko doon defee fa daaka noonu la sauf que waxoon nañ la loolu Imaam An-Nawawi doon wax naan loolu yonent saa salaam dafa tegganoo yonent boobule bañ a wax ne loolu daa xaram ba nit ñi ñàkk xel ñu jàpp ne yonent saa sam dafa wax la yonent boobu doon def daa xaram <laughs> waaw <laughs> sauf que moo tax mu waxe ko noonu ne képp koo xam ne waa ji ko ne Muawiya na ko ah wa minna rijaalun na de yonent saa sallam waaw comme que da doon dóoru tuub ah yonent saa sallam ne ko am na yonent ci yonent yàlla yi boo xam ne yaxutu ta xadiis ba mu sax imaam Muslim imaam Abu Daawud mi it solo noonu na ko mu ne képp koo xamante ne nag sax rëdd nga ngay rëdd dëppoo naag moom nam ko doon defe fa daaka kon noonu la baax na mais imaamu yi doon na wax lekk ne ñun nag amuñu possibilité ah mooy euh, moom ci moom xam-xam la woon ci ñun nag ay taxmin la ak yooyu amuñu possibilité àgg ci xam-xam boobu kon nag day xaraam ci ñun mais ci laa la waxe woon ne bi ma waxee bi ñu waxee moom lim ëndeeg yooyu ak ñoom al imaam al laa ne woon mbir mi denn mbir la xam-xamu yonent la boo xamante ne nii am nañu ko yàlla yàllay donnuloo képp nag ku yàlla loo ci xam-xam yooyu kooku nekkul ci moom loo xamante ne ci taxmin ci ay supposition ak yaakaar ak tamit asaalu la ko teg kooku ci xam ko teg bu boobaa kooku moo tax yonent bay saa sa am ne képp koo xamante ni mooy dëppoo nag nam ko doon defe kooku moom nekkul loo xam ne luñ koy aaye la lu tere luñu loo xam ne euh, dañ koo tere ci moom kenn terewu ko xam-xamu yonent alayhi salaam ci kaw loolee la ne am ci xam-xam di ko jëfe bokkul ak façon yi nga xam ne ñoom euh, dañuy kàcc waaw <coughs> waaw day kàcc kese kàcc kese lay liggéey dara la fi liggéeyul day nekk di jaay nit ñi ne daa am xam-xam daa nàngam ak nàngam déedéet waaw yooyu yëpp amul day suub <laughs> <laughs> day sóob laa wax waaw day sóob képp wal iyaazu billah wal iyaazu eh, eh, billah léegi kon eh, loolu la kon gisoon nañ xattu foofu fi ñi koy def kenn ko ci manut jinne yi la ñuy ngir xam alors que yonent boobu xam-xam la bu ko yàlla xamaloon képp koo xam nag yàlla mosal na la ci xam-xam boobee nga koy def di ci di def rëdd yooyu yow kooku fa zaaka comme li yeneen saa salaam wax mais nag hay haata hay haata gaa yi ñoom xam yooyu xamuñu tus waaw parce que xam-xamu yonent yooyu sa salaam yu nëbb yooyu kenn du ko xamee ci caaxaan ab caaxaan kan mënu ko accéder waaw mën nga góor bu baax sax borom bi du la ko masal yàlla tere nga may waxal koo xam ne biiram ak biteem lépp taq lépp salte wal iyaazu billah kon al imaamu Abu Daawud kon fii al imaamu ah non euh, waaw ngi woon ci taxriij bi al imaam Abu Daawud kon fii baabun fi xat fil xat wa zajri at ak ërtal gi ngay ërtal ñu naaw ngir nga xool fan lañ jaar <laughs> ngir ndax say mbir dina baaxam déet parce que yàlla nit ñi ñoo sonal seen bopp te caaxaane quoi mu ne haddathana Musaddad imaam Abu Daawud as-Sijistaani mu ne nettal nañu Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullah génn àddina deux cent vingt-huit rahimahullah qaala haddathanaa Yahya man ak yéen moo Yahya di Yahya biñ gisoon jotaay bi ñu gëm Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri al-Ahwal rahimahullah génn àddina cent vingt génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit qaala mu ne haddathanaa Awf mu ne ki ñu nettali da mooy Awf mooy Awf ibn Abi Jamila Abu Sahl al-Abdi al-Hajari al Basri rahimahullah ñii ñëpp ñoom ay siqaat la ñoo xam ne taxul ñuy wax qadasa qaala mu ne haddathana Hayyan mu ne gën a nettal mooy Hayyan di Hayyan ibn al-Ala Abul Ala ñii ne ibn al-Mukhariq moom borom Taqrib at-Tahdhib nee na maqbul ku ñuy nangu ay waxam ne mooy bu ko taabawee moom bu amee keneen ko topp kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko <coughs> ah aw wax naa la kii l'an soixante wala la moom daa mel waxuma ko la gane àddina génn àddina cent quarante six rahmatullah ala Awf ibn Abi Jamila mu ne kon qaala haddathana Hayyan gis nga qaala ghayru Musaddad mu ne keneen beneen keneen ku dul Musaddad nag dane Hayyan ibn al-Ala moom loolu la Hayyan ibn al-Ala parce que naan Hayyan ibn mu ibn Mukhariq voilà moo tax imam Abu Dawud de préciser loolu rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Qatan ibn Hayyaan ne ki ñu nette mooy Qatan ibn Qabisa di Qatan ibn Qabisa ibn al di doomu saxaaba bi Abu Sahl al-Basri al-Hilali rahimahullah kañ la amee gane àddina kañ la na loolu dajuma ko moom saduq la boroom Taqrib at-Tahdhib wax ne moom ku dëggu la woon rahmatullahi alayhi hmm. léegi euh, moom mu ne kon euh, mu ne qatan an abiihi mu jël ko ci baayam di Qabisatu ibn Mukhariq ibn Abdillah ibn Shaddad ibn Abi Rabi'a ah, rahimahullahu ta'ala al-Bajali al-Basri rahimahullahu ta'ala nekk saxaaba boo xam ne moo xaw na siiw kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuñu ko wallahu ta'ala a'lam annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-'iyaafatu wat-tiyaratu wat-tarq min al-jibt at-tarq az-zajr wal iyaafa al-xatt voilà nii la ko imaam Abu Daawud wax moom imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa qaala at-tarqu huwa az-zajr hmm? après imaam an-Nawawi nag moo leeral ay zajru at-tayri wa huwa an yatayammana aw yatashaa'ama bi tayraanihi fa in taara ilaa jihati al-yamiin tayammana wa idaa wa in taara ilaa jihati al-yasaar tashaa'ama mu ne beneen bi wa qaala Abu Daawud wal iyaafatu al-xatt voilà kon mooy yii nii walillahi bi wal minna tax taxrij bango boo gisee yii ñi moo fi ñu génnoon la mooy lii lenn la lislaam di tere borom bi di aaye mooy di jéem dugg ci loo xam ne domaine borom bi la di ko jiima liñ bët waaw moo tax fii boo seetloo bunt yi muy indi fii nii ndax boo paree fii an-nahyu an ityaanil kuhaani mooy tere gi nga xam ne moom lañ tere ngay dikkal gaa yoo xamante ne ay njabarkat lañ après day ñëw ci tiyaara gi da koy utal bunt ak tatayur mooy li nga xamante ne mooy gaafalaateeg voilà waaw man naal moom mooma kiiwee xama nangam mooy façon yooyu nga xam ni loolu yow ana dogalub yàlla wala loo xam ne boroom bi la ñeel nga ne yow nga ne da koy jéem a xam quoi ci loo xam ne da leen koo aaye waaw mayu leen possibilité ngeen di xam kumpa waaw yoo xam ne teguwut ci dara waaw yàkkamti sa àddina ak bëgg a yàqule kese la tudd yooyu ci la gaa yi nekk njabarkat yeeg gisaanekat yeeg ah, pettaaw maan yeeg hmm, maaman yi nga xam ne mënuñu tus ñoom ñëpp ci lii lañ ne mu nekk lu xaraam loo xam ne ci lañu nekk léegi kon mbir yaa ngi kon gis na ñetti mbir la fi al iyaafatu mooy ñiy rëdd <laughs> ah, wa yaratu gaa falaatekat yi wat torq ñiy sànni euh, li nga xam ne mooy euh, picc yi boroom awnul maabud sharh sahih eh, sunan abi daawud mu ne al iyaasatu ginnaaw moom ngir yokku njariñ bi kasril ayni wa hiya zajru tayri wa tafaa'ul wal i'tibaar fi dhalika bi asmaa'iha kama yatafaa'alu mu ne al iyaasatu moom daa gën yaatal tuuti mu ne mooy ërtal ngay ërtal picc yi ngir ñu naaw léegi nag selon seen naaw nag ci ngay optimiste wala nga pessimiste ci ngay nekk koo xam ne di gàdda lu baax wala boo nga jàpp ne yii saa mbir yàqu na selon rek ndejoor la njaar wala càmmoñ waaye it picc ma ngay gis ak ma nga sànni ci turam waaw bu ko defee bu dee ab xuraab la ab baaxoñ eh, ñu jàpp ne xuraab tur ba ci xurba ah loolu hudhud ah alal huda loolu bi ah hudhud moom mooy am njub waaw xuraaba xuraab nag mooy ah xurba mooy ak tumuranke waaw <laughs> waaw waaw akbar waaw mu ne nag alfarqu diggante yaafa gii baynaha wa bayna tiyara diggante moom ak gaafalaat anna tiyara hiya tashaa'um biha waaw mu ne bu dee tiyara moom gaafalaate moom ci lu bon kese la waaw <laughs> alors que bu dee euh, euh, bii iyaafa mooy nit ki selon moom mën na nekk côté bu baax la ko gisee mën na nekk côté bu bon alors que gaafal moom côté bu bon kese la waaw ah, man kay ba ma génnee ku njool ko ma gis dama dajeel daa ah, xamoon na saa baax eh, te maa ñibbiwaat lii de waaw ah, génn rek daje ku gàtt après doo fàqastalu saw daggul dagg nga ne laa la laaw waaw bi demaat ba ngay àgg laata ngay àgg ca arrêt ba am oto bu la xaw fël nga ne laa laaw man xaaral ma ñibbi tey sama journée du baax ndax ki ma dajeel <laughs> kooku mooy gaafalaate alors que bu dee kii mooy moom man na nekk euh, euh, yaafa mooy nit ki picc yeeg wala turu picc yi mu gis wala yooyu mën na nekk côté bu koy yóbbe bu baax man na nekk côté bu koy yóbbu loo xam ne jàpp na ne lu won la waaw <laughs> mu ne euh, waqad tusta'malu fi at-tasha'um bi ghayri at-tayr min hayawanin wa ghayrihi mu ne nag Euh, yaafa gi mën nañ ko utiliser nag ci leneen loo xam ne du euh, du du picc ah. mën na bañ a nekk picc waaw fit tashaa'um ci loo xam ne nag ci lay euh, ñaaw ak gisin ci mbir yi am jaaru pessimisme boo xam ne ci loo xam ne du picc yi lay jaar ci yeneen ci wàllu xayawaan yi mu ne naka noon te la saaxibul mirqaat wax waaw <laughs> mu ne wa qaala ibnul asiir boroom ba léegi al imaam boroom awnul ma'buud al imaam al azim al abadi rahimahullah mu ne al imam ibn al asir nee na al iyafatu rahimahullah zajru at-tayr wa at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha wa huwa min aadati al arab kathiran wa huwa kathirun fi ash'arihim ha Allahu akbar yuqaalu aafa ya'iifu 'ayfan idha zajara wa hadas wa dhanna waaw <laughs> <laughs> mu ne wa banu asadin yudhkaruna bil 'iyaaf wa yusafuuna biha al imaam asir mu ne al iyaafa comme li imaam euh, boroom al mirqaad waxoon léegi te imaam abu daawud tamit imaam an-Nawawi gis nañ ko léegi mu ne moom nee na mooy gàjj mooy ërtal ngay ërtal picc yi ba pare nag di am ne soit da ngay optimiste selon ci picc yi ci tur yi ah tur bii de moom ah hudhud ah loolu de mooy am ah wa aswaat ak kàddu picc gi rek na ko déggee wa mamarriha ak fa muy jaar ak tamit côté ban côté la jaar gauche wala droite wala droite wala gauche mu ne lii nag daa bokk ci aaday arab yi ak ñoo ko bëggoon lii te mii noonu ko bokkoon seen aada ak a bari ci seen même ci seen seen seen wayi sax da ngay dégg ñu koy def seen point bi waaw mu ne lañ naan a ah, fayangi yi fan mooy bu dee ërtal na ba pare di jox ay ay ay intuition forte intuition jàpp ne ak waa vanna ah que ni lii jàpp ne comme que daal lii la war a doon mu ne waa banu asad nag ci araab yi ñoom doon nañ leen tudd na ñoom lu manoon lii lañ te doon nañ leen ci melale voilà an tiyara nag moom moom leer na mooy xéer tasha umu bi shay mooy mooy gaafalaate rek waaw nga xamante ne lu ñëw waaw waaw gëne mooy mbir yi waaw moom kay ba ma gisee nangam waaw eh, lii kay moom ci laa xamante ne nii ah samay mbir moom dina yàqu moom waaw ne caaxaan yooyu nag bi sharia ñëwee fa nafaahu shar shara <laughs> waaw wa abtalahu wa naha anhu wa axbara annahu laysa lahu ta'thirun fi jalbi naf'in aw daf'i darar voilà <laughs> mu ne yooyu ñu doon def nag bi sharia ñëwee da koo dàq neenal ko tere loolu te xabaare leen ke loolu amul benn jeexital ci xëcc njariñ walla jañ lor ay caaxaan la ko wax mu ne kada fi nihaaya nii la ñuy ci an nihaaya at tarku moom gis nañ ko at tarku dégg nga li kii wax imaam Abu Dawud mu ne ak zajr moom moom la tekkee bële sauf que eh, ñili iyaafa daanaka lañ gën a jekkee te moom iyaafa imaam Abu Dawud leneen la wax al iyaafa dane mooy al xat boo seetloo bu baax mooy imaam Ibn al-Athir ni mu tuddee ni mu tekkee al-Iyaafa ak ni ko imaam Abu Daawuda tekkee bokkul imaam Abu Daawuda da ne al-Iyaafatu al-xatt mooy rëdd imaam Ibnu ne mooy al-Iyaafa zajru tayr mooy ërtël gi nga xam ne moom ngay ërtël te kii yi nu tudd picc borom al-Mirqaat tamit bi ko awnul borom awnul Ma'buud di kii zajru tayr la wax wa tafaa'ulu bi te loolu mooy contraire li imaam Abu Daawuda wax imaam Abu Daawuda ne at-tarq mooy az-zajr imaam an mooy zajru tayri voilà. mooy ërtal gi ngay ërtal picc yi wa huwa an yatayammana aw yatashaama bi yi voilà kon nga gis ne kon ñoom wute nañ ku nekk ni nga xam ne noonu nga gise benn bu nekk ni muy demee ni muy koy tudde léegi moom nag léegi euh, at-tarq nag ñoom ñu ne huwa ad-darbu bil hasa alladhi yaf'aluhu an mooy duur gi nga xam ne ak tabi gi nga xam ne ci xeer yi lañ koy def mooy genre pitaaw yi ñuy sànnek yooyu euh, nga xam ne moom la jigéen ñiy def mu ne waqiila am nañu ne huwa alxattu fi la waaw wala mooy eh, rëdd gi ngay rëdd ci suuf si yooyu di ci joxe ay mbir di prédire l'avenir kon gis nga <coughs> lii yëpp dëggee ngay gis ne kon ñaari ku nekk ni nga ko déggee selon al imaam Abu Dawud ak imaam An-Nawawi ni mu ko ëndee te loolu la gis ne moo moo tax mu defee ko noonu mooy iyaafa mooy rëdd gi li nga xamante ne mooy tarq mooy ërtël gi nga xam ne moom ngay ërtël picc yi bu jaaree ndejoor nga jàpp na say mbir baax na bu jaaree càmmoñ nga jàpp ne hooy way tay ma dee saay mbir yàqu la loolu lépp di ay kàcc yoo xamante ne moom la la abaali say ginne yi dóor jégal mu bokk ci jaxata dañoo tere non seulement di ko def waaye yàlla tere nga dem di fekk koy def moom kannasu ba pare nga dem di ko jàppale ci kannasa boobu moom ne wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin